abu zakariya annawawiyu rahimahullah fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fi kitaabi da'awaat baabu fadli du'aa fi lbabil xamsiin ba'da al-mi'atayn baabu fadli du'aa kon walillahi alhamdu wal minna ci suñu jotaay bii ñu génn ubbi woon nañ bu bees bi di kitaabu da'awaat di téere bi wax li ci ñaan yi invocation yi nga xam ne yonent bi alayhi salatu wassalaam moo ko yoonal jàngale ko mbambastal ci téere bi ci suñu jotaay bi ñu génn te ci lañ bi ubbi woon tey ñu war a dugg bo ci li nga xam ne mooy chapitre bu njëkk bi di bunt bu njëkk bi ndax al imaamu euh, rahimahullah indi na fi bunt bi baabu fadli du'a waaye it indi na euh, trois chapitres la fi indi ñetti bunt la indi fii walillahi alhamdu wal minna yoo xam ne ñoom la ñuy gis bala ñuy dugg ci téere bu bees bi nga xam ne moo tegu ci téere bii ñu nekk walillahi alhamdu wal minna bi ci njëkk nag mooy chapitre deux cent cinquante mu ne baabu bunt fadli du'a ngëneelu ñaan waaw muy ñaan ngëneel gi nga xam ne moo ci nekk fàttalekul suñu ma mbëstal mi ñu génnoon ne la tudd yàlla ne mu nekkee loo xam ne lu ñu yoonal la ci sharia naka noon la ñaan mi nekk lu ñu yoonal ci sharia boroom bi nga xam ne moo joxe digal fii buyutin adina allah an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu am na ay néeg yoo xam ne borom bi moo ci joxe ndigal ñu koy yëkkati di ko taxawal di ko tabax waaye di fa tudd tërëb di ko fa yëkkati kooku it moo joxe ndigal borom boobu tabaaraka wa taala ci ñu koy ñaan loolu nag ngëneelu kon ñaan al imam di commencer chapitre bi deux cent cinquante euh, duggulam waxoon ne dina ubbee bunt yi ci as lëf ci alqur'an ci ay aaya yoo xamante ne nii wa usaddiru al abwaaba min al qur'an al aziz bi ayatin karimat ca bumbëstal ma ca njaalbeenu téere ba mu ne dinaa tàmbalee bunt yi loolu nag mooy li bari lépp ci bunt yi waaye sinon romb nañ ci bunt yu bari yoo xam ne alqur'an defal alqur'an ci kanam bii mu delluwaat ci loolu yooyu ñu gisoon te amu ko woon moo doon les exceptions mooy l'exception wala l'exception qui confirme la règle comme niñ koy waxe walillahi alhamdu wal minna mu ñëwaat foofu kon mu ne muy tàmbali li nga xam ne mooy suuxat nit ñu sell ñi mooy seen dund waxoon naa la boo ko dindee ci seen dund ñoom ñëppay faat mooy alquran mooy sunnaa yonent bi salawatullahi wasalaamuhu mu tàmbalee bu njëkk bi muy source bu njëkk bi balluwaay bu njëkk bi nga xam ne ca la ñuy naane ca la ñuy ca la ñuy roote waaw waaw laa taghfulanhu watluhu mu'abbida wastanbitan ma shi'ta minhu abada min al-ulumi mithlu salih as-salaf id kulluhum min lujji bahrihi gharaf Allah waaw loolu la boroom masalikul jinaan abul mahamidi ash-shaykh ahmadul khadim alayhi ridwaanul baaqil qadiim waxoon ci masaalik euh, gisoon nañu ko mu ne laa taxfulanhu bul bul bul bul ko sàggane de moom alquraan watluhu dee ko jàng mu ab bidaa dappatoo ko waaw waaw wastam bi tan bu dee nag borom bi yëkkati na la may la nga bokk ci ñi nga xam ne mën nañoo agsi ci di génn ay àtte ci téere boobee ak ay njàngat bu ci gàttañ lu bul na ñoom diw ñoom defoon nañ ko yow man nga koo la manoo ko borom bi def na la nga man ko defal nit lu roye ko comme saalihu salaf ñi nga xamante ne ñooy wayu baaxu dawlu yi salafu saalih radiyallahu anhum ndax kat is kulluhum ñoom ñépp kenn génnu ci nag amut kenn ku baax ku la yéem koy digg koo ma dégg ci kaw suuf mu jaar ci kaw suuf ba fi yonent may saa saam indee alquran ba léegi koo xamante ni nii nekkul mbaaxam nga fa mu ko jële mooy ci douze géeji alquran la ase waxul tëb tànkalem yóbbu de manu ko loolu ma kenn manu ko il kulluhum ndax ñoom ñëpp min lujj ci duusi baxari yi géejëm bu guy tëm tëmi te fees del xaraf ci la as da cee as waaw la nga as moo lay defar yow waaw ndax qaliluhu laa yuqaalu lahu qalilu lu néewam moom li ngay gis nit ñi naan lu néew la tukkee ci borom bi rawatina alquran kenn du ko tuddee alquran kenn du ko tuddee lu néew waaw kon nag loolu mooy source mooy balluwaay bu njëkk bi aynan yashrabu biha ibadullah mu ne qaala allahu taala wa qaala rabbukum ud'uuni astajib lakum waaw ca suuratu Gaafir aaya soixante mu ne wa qaala rabbukum mu ne qaala wax na taala boroom bi nga xam ne moom de moo kawee te kaweem jógawut ci jiyee lan la wax nee na ud'uuni yéen sama jaam yi ñaan leen ma yéen sama jaam yi dagaan leen ma bu ngeen ko defee de istajib lakum astajib lakum dinaa leen wuyu seen ñaan ñaan leen ma ma wuyul leen seen ñaan ud'uuni astajib lakum fii la ci imaam yam waaye aaya bi borom bi da cee teg lu rëy rëy rëy rëy rëy rëy mu ne nag inna alladina yastakbiruna an ibadati allah oh inna alladina yastakbiruna an ibadati sayadxuluuna jahannama daaxirin allah loolu mooy aaya foofu la jeexe limaam da cee dagg rek li nga xam ne moo ko ci soxal rahimahullah borom bi ne gis nga gaa yi nga xam ne yastakbiruna dañooy rëy rëylu dañoo dañoo ñoom ñoom dañoo foñu quoi ba pare jàpp ne non non ñoom dépassé nañ an ibadat ci dima ñaan ñooñee sa yadxuluuna séef nañu te dinañu dugg jahannama sawara nga xam ne mooy jahannama daaxiriina nekk ñu torox ñoo xamante ne bu ñu fay dugg waaw ndax idil aghlalu fi a'naqihim wasalaasilu yushabun Allah aw oh. ñooñu bu ñuy dugg sawara kenn du fa dugg noonu demal dañ leen di mënute waaw chaînes yi wër leen fu ne ñu jéng leen di leen conduire ila jahannama yuhsharun wal iyaadu billah kon borom bi laaya bii suñu lëkkaaleen suñu bunt bi non seulement waxuma la gëneelu ñaan waaye farata ak ñaan ñaan yàlla farata la ci ci ci jàmm loolu daa nekk farata parce que borom bi da ne ud'uuni ñaan leen ma wa wax na rabbukum seen borom bi leen moom yar leen di leen tette di leen màggal ndànk ba ndànk ba fu ko neex sa tarkabu la tarkabunna tabaqan an tabaq moom moo mee moo leen ne ñaan leen ma ud'uuni ñaan leen ma muy amru ndigle bu borom bi jox waaw bu ngeen ko defee nag astajib lakum dinaa leen nangul waaw al imaam dina indi ci biir xadiis boo xamante ne nii xam nga nit dina ne waa man ah man de saa yi aaya bi kat dane naan leen ma ma may leen mais man de li may damay ñaan am na saa ñaan yoo xam ne moom ah man de gisuma ko <laughs> am na saa ñaan yoo xam ne gisuma la may ñaan ñu may ma ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam mi nga xam ne mooy leeral alquraan leeral ñu ko hadis gis nga téere bii ñu nekk baabu fadlin fi baabu euh, kii euh, fadlu du'a bunt bi ci tegu baabu fi masaila fi du'a min ad-du'a avant dernier hadis ba mille cinq cent un yeneen saa saa leeral nañu ñaan nan lay deme waaw waaw wax nañu foofu muy hadis sayna Ubaada ibn Saamit radiyallahu anhu ne amul benn ma ala al-ardi muslimun yad'u ta'ala bi da'wa illaa aataahu allahu iyaaha aw sarafa anhu min as-suu'i mislaha maa lam yada' bi ismin aw qati'ati rahim benn bi mu yokk ci aw yaddaxiru lahu min al ajri mislaha allah yonent bi alayhi salaatu wa salaam mooy xadis boo xam ne rawaahu al imaam abu isa tirmidi rahimahullah mu ne amul benn jullit ci suuf boo xam ne dina ñaan borom bi tabaaraka wa ci ñaan lu dul borom bi soit ñetti possibilité am illaa lu dul ataahu iyaa li muy ñaan ñoonu daawaam googee ñaawam googee borom bi dox ko ko benn possibilité ngoog wala borom bi xam ne sama jaam bii de mu may ñaan loo xam ne bu ma ko joxee gërul ci moom wala gërul ci moom léegi wala sax ci àddina bi gërul ci moom ma jox ko ko du tout léegi nu muy def aw sarafa anhu min as-su'i mithlaha la muy ñaan xéewal bu ñëw ci moom borom bi fenqal ko lu ñaaw yu metti yu ko naroon a doon lu toll ni lam doon ñaan ci lu baax ñaar ñett mu ne nag su il faut pas mu nekk loo xam ne day ñaan bàkkaar wala dog mbokk mu yokku ne ci boo xam ne al alxaakim moo ko ci yokk booba moom ni mu ko solo da ci yokk lii muy ñetteel bi aw yaddaxira lahu min al ajri mislaha walla borom bi dencal ko am magasinel ko lu toll ni ci pay lu toll ni lam doon ñaan yawmal qiyaam waaw allahu akbar léegi nag mu jox la ko boobu mooy mën na nekk ñaar soo mu jox la ko léegi ajilan lu gaaw bi nga ñaanee mu gaaw la nga doon ñaan am wala ajila borom bi xaar ne xam ne àpp jamono jii moom sama jaam bi lii mu may ñaan bu ma ko joxee du gën ci moom waaye naa am na jamono ji nga xam ne xam naa ne foofu lay baaxe ci moom damay bàyyi ba boobu waaw kon lii moo am ci ñaan kon bu la borom bi ne wa qaala rabbukum ud'uuni astajib lakum waaw mu ne nee na ñaan leen ma ma tontu leen ma wuyu leen waaw ñaan leen ma ma wuyu leen loolu comme li boroom xam-xam yi di wax ñoom as-Subki rahmatullah boroom xam-xamu tafsir yi ne lii moom lenn la mooy ñaan gi la waaw lay wax parce que am na ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim yu naan ud'uni bii day tekki tamit no day tekki li nga xam ne mooy jaamu leen ma te wéetal wax ni dëgg dugalaale na ko waaw dugalaale na ko loolu lu am la waaw ud'uuni u'buduuni comme l'imam al-Baghawi rahimahullah ne mooy u'buduuni duuna ghayri ajibkum wa uhibkum wa aghfir lakum waaw jaamu leen ma wëllif keneen ku dul man ma wuyul leen mooy lan ma yoole leen jéggal leen mu ne nag bi nga xamante ci la fa lamma abbara an al-ibaadati bid-du'aa ja'ala al-ihaabata istijaaba mu ne bi nga xam ne ci la borom bi daal di exprimer wax li nga xam ne mooy jaamu yàlla gi mu tudd ko ñaan ne ud'uunii te mooy u'buduunii mu def li nga xamante ne mooy yoole gi mooy nangu bi astajib lakum mooy ma yoole leen bu ngeen ma jaamoo wéetal ma te bokkaalewu ngeen ma ak dara man maa leen di yoole waaw waaw léegi après al imaam al-Baghawi muy wax loolu après mu indi hadith bi nga xam ne moom lay imaam an di njëkk indi fii waaye hadith bi li nga xamante ne nii moom lay wax mooy loolu mu wax noonu ci la waaye li gën a feeñ ci wax ji mooy ne li muy wax mooy ñaan wa qaala rabbukum seen boroom ne ud'uuni ñaan leen ma astajib lakum te lu mel noonu la loon wax ci aay bi ci tegu bi muy indi insha allah kon nag loolu dafa nekk loo xam ne lu ama am solo la quoi léegi nag borom bi ne inna alladhina yastakbiruna an ibadati kanta nag gaa yi nga xamante ne ñi ñoom dañuy rëy rëyu an ibadati ci li ma ñaan wala ñoom dépassé nañ denañ bon non ñoom dépassé nañ nekk fii di kii borom bi ah ay jaamu yàlla ki ñaan yàlla non non non yooyu affaire tardé la waaw ay yàlla yi daa amut sax non yéen yéen nee feebar wala lan <laughs> waaw boo bëggee dara góorgóorlul ñafeel ngeen bàyyi seenu tardé yi naan ay yàlla may maak ay yii nii wal iyaadu billaah yooyu ngay dégg ci ñi nga xam ne ñoom gëmuñu laa da dere amin bi waaw ay kufaar mahd ate mahd nga xam ne rëy rëy lu nañu ci li ñaan seen borom rëy rëy nañu di ko jaamu waaw bu dee ñi nga xam dañ naan mooy jaamu dañ naan alladhina yastakbiruna an ibadati waaw gis nga ñaan gi lan ne ud'uni mu ñëw tudde fii ne ñi nga xam ne ñooy rëy rëy lu di ma jaamu yastakbiruna an ibadati mu tudde ñaan tudde ko ibada te loolu la yonent bay saasaam ah hadith bi muy njëkk indi moom loolu lay wax mooy hadith sayna Nu'man ibn Bashir yonent bay saasaam ne ad-du'a al-ibada ñaan dëgg dëgg ñaan ñaan moom mooy dëgg dëgg ñaan y jaamu yàlla waaw ndax du dara lu dul ne nit ki day dellu li tax borom bi bind ko mooy mu nekk abd toroxlu wane ak aajoowam ak soxlaalom boroomam tabaaraka wa taala xam ne laa hawla lahu wala quwwa amul pexe ngir xëccal boppam yiw wala jañal boppam safaan wala quwwa amul kattan xëccal boppam yiw wala jañal boppam safaan illa billah lu dul di ko jaari ci borom bi tabaaraka wa taala kon inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadxuluuna xelsif nañoo dugg sawara saghir euh, daaxiriin nekk ñoo xamante ne ni dañuy torox waaw kon nag aaya bi aaya bu rëy la non seulement di wane ngëneel gi nekk ci ñaan waaye mooy farata gu mu nekk parce boo ne man bon surtout kii bu dee yéeféer la yéeféer bi moom mooy ki nga xamante ne day bañ a ñaan yàlla parce que ko waa yooyu waaw mais loolu nag euh, ku ko doon wax euh, waaw subuki rahimahullah ne loolu ñëpp xam nañ ne bokkul ak jullit bi nga xam ne ñaanul yàlla parce que daa am lu ko waral mooy daa am ci lu ko yitteel lu mu nekk ba ñaanul kooku xam nga ne nekkul ne da koo def ngir rëy rëylu non waaw kooku rëy rëyluwul kooku taxul ñuy wax waaye ki nga xamante ni dafa foon ne doo yow man dara laa du def ay ñaan yàlla yi lan mooy liñ doon wax sànq kooku moom kooku la tëkk bu mag bii daal di dal wal iyaadu billah waaw wal iyaadu wal iyaadu billah kon loolu ñoom la ñuy wax yastakbiruuna ñi nga xam ne ñoom ñoom pour ñoom daal yëkkatiku nañu waaw ba daal jomb nañu nekk fi di ñaan yàlla jàpp na di ñaan yàlla sax day wane ne yow ñàkk bopp nga wala yu mel noonu nga waaw ñooñ ñoo dugg jahannama mais pas ki nga xamante ne nii ab jullit la boo xam ne nekkul daa réy réylu mais daa sàggan waaw daa sàggan topp ay mbiram rek ba du ñaan boroomam tabaaraka wa taala kooku moom du kooku lañ naan sayadxuluuna jahannama wala ñi mel noonu daaxirin wallahu taala alam kon lii di lëkkaaleem gëneelu ñaan ba borom bi joxe ci ndigal borom bee ci joxe ndigal wa qaala rabbukum ud'uuni waaw ñaan leen ma waaw astajib lakum kon loolu non seulement ngëneel mais farataak di ñaan yàlla waaw fàttalekul xaalis biñ la waxoon bii weesu lawlaa annakum tuznibun waaw tey budul woon ne di ngeen di def ay bàkkaar boroom bi dina leen fi jëli indi ñoo xam dañuy defi bàkkaar di ko ñaan mu jéggal leen mu leen di jéggal waaw lay tax nag borom bi jëlale ci kaw suuf <laughs> mooy ñaan nga ñoo xam ne ndax daa bëgg borom bi bëgg ñu koy ñaan waaw ud'uuni ud'u rabbakum wa qaala rabbukum ud'uuni astajib lakum qaala al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'aala mu ne wa qaala ta'aala ud'u rabbakum tadarru'an wa xufyatan innahu laa yuhibbul mu'tadiin suuratul a'raaf aaya cinquante cinq mu ne wa qaala mu ne boroom bi nga xamante ne moo kawe ba léegi te yéegut nee na ci suuratul A'raaf Abdullah aaya cinquante cinq mu ne ud'u rabbakum ñaan leen seen boroom te bu ngeen koy ñaan tadarru'an ngeen toroxlu wa xufiya waaye def ko ci ndànk mu nekk loo xam ne sirr lay doon waaw bokkul ak wax xiifa xiifa bële mooy am ak ragal mais tadarro gi dugalaale na xiifa googale yi nag wax xufiya mooy ci ndànk waaw ci secret innahu ndax borom bi laa yuhibbul mu'tadin bokk buggul ñi nga xam ne dañuy jalgati seeni ñaan ñi ëppal ci seenu ñaan waaw aaya bi ba léegi suñu lëkkaale ma suñu wunt bi baabu fadlu du'a mooy borom bee ko joxe ndigal ba léegi ud'u rabbakum ñaan leen seen borom dagaan leen seen borom tadarruan mu wax ñu nag ñaan nan lay demee waaw te tamit loolu ngay xamee ud'uni astajib lakum dafa am ay condition ah ñaan yàlla daa am ay condition yoo xamante ne nii ci biir dinañ ko gis insha allah dafa am loo xamante ne ay teggin waaw ay teggin yoo xam ne jaam bi da koo war a làmboo te malgré bu làmboo wéy loolu lépp li ci am mooy yeneen saa saa wax sànq xadiis yi na Ubaad ibn Saamit te ñu wax ko léegi radiyallahu anhu kon mu ne ñaan leen rabbakum seen borom mi leen moom gis nga fële wa qaala rabbukum ud'uuni ud'u rabbakum ngir wan leen ne ki ngeen di ñaan duma sàmba duma demba déedéet du nabiyun muqarrab du malakun qarib no du yonent bu yàlla jegeñal boppam du malaaka bu jege borom bi du kooku ngay ñaan xam nga ngeen di ñaan borom bi ngay ñaan ud'u rabbakum tadarru'an waaw wa xufya waaw moo tax la kaw kaw ba waxoon ah dinañ ci ñëw ci aaya bi ci tegu kon borom bi di ñu woo di ñu digal di ñu sant en tant que borom nañu koy dagaan di ko ñaan ndax loolu la bëgg ci ñun loolooy wane ne ñun suñu jaam ak njaam nangu suñu njaamuk yàlla nekkuk jaam wommatu toroxlu ci kanamu suñu borom tadarruan wa xufiya ndax borom bi lay gisoon nañu xadiis sayna Abu Muusa radiyallahu anhu biñ jógee gazwatu Xaybar des fois ma naan la woon ah innakum yaa ayyuhan naas ba saxaaba yi di takbiir ak tahlil ci kaw yonent saa salaam ne yéen nit ñi irba'u ala anfusikum innakum la tad'una asamma wala gha'iban innakum tad'una qariban mujiban wa huwa ma'akum waaw qaribun eh, eh, eh, koo xam ne ku leen jege la te mu ngi ànd ak yéen yéen nit ñi ndànku leen dal leen ci seen sikkar yi ndax ki ngeen di wookat nekkul koo xam ne dafa tëx wala koo xamante ne nii dafa sori moom moo leen gën a jege te kuy nangu seen ñaan la waaw ndax wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid la wax ca suuratu qaaf moom borom bi tabaaraka wa taala jaam bu nekk sa buubu xol borom dee la ko gën a jege kon kooku jege na jarul ngay yaxaw ca kaw kon borom bi ne innahu la yuhibbul mu'tadin bokkul ñi nga xam ne dañuy ëppal ëppal ci lépp waaye fii rawatina li muy wax mooy ñaan googu nag daa ay condition bu fi nekk nag di ëppal ci ñaan waaw moo tax mooy boroom xam-xam yu bari ne mooy yëkkati sa kàddu ca kaw booy ñaan di yuuxu waaw di yaxaw <laughs> waaw déedéet loolu jaroo ko di yaxaw ci kaw non def ko nga xam ne sa borom mu ngi lay dégg munaajaatal ak sa borom déeyaaleel ak sa borom waaw na nga am xushu'ul qalb ak sihhatul yaqin jeex na toroxlul sa xol te mu am kóolute ci li nga xam ne moom la la sa borom dig ak jaamu yàlla gi ngay def moom mooy ñaan waaw kon nag loolu daa am solo ci jaamu yàlla yoo xamante ne nii bépp jaamu yàlla boo xam ne wax ko ci kaw amul njàngale wala loo xamante ne leneen lu muy jur def xam nga ne wax ci suuf moo gën moo daal imaam al-Hasan ibn Yasaar al-Basri comme ni ko Abdallah ibn Mubaarak jële ko ci Mubaarak ibn Fudaala mu jële ko ci al-Hasan ibn Yasaar al-Basri mu ne in kaana ar-rajulu laqad jama'a al-Qur'aan wa maa yash'uru wa maa naas mu ne nit ñi ñañu fekkoon saxaaba yo ak nit ñu seet lañu mokkal alquran dajal alquran ci dënnam te kenn du ko yëg ndax digganteem ak boroomam la loolu nag waxuñ la boo nekkee imaam ngay ngay wane wane lu ne mokkaloo dara déedéet <laughs> loolu il faut loolu tam bokkul ci modestie waaw waaw mais bu dee aajowul nit ñi di ko xam jarul nga koy publicité di wane man mii xaafizul Qur'an laa foo dem war a wan ne gaa yépp nag war laa xam ne yow mii xaafiz nga nag ñu war laa jox micro bi nag nga jàng déedéet waaw ne moo tax ki doon na dajale Ah, alquran te nit ñi duñu ko yëg waaye wa in kaana ar-rajul laqad faqaha fiqha al-kasiir wa maa yash'uru bihi an-naas nit ki tamit doon ngi gis koo xam da doon bari xam-xam dajale fiqh bu rëy lu bari te nit ñi duñ ko yëg waaye loolu mooy à condition que mu am ñu mel ni ñoom ñuy leeral diine ji nga xam ne moom bu ko deful am nañu koy def parce que loolu fardu kifaaya la waaye siinoo fàttalekul la ah, Seydina Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu doon waxta Imaamul Buxaari indi woon ko ci Sahih bi waaw ne ufsu al-ilm waaw laa yahliku al-ilmu illaa an yakuuna sirran waaw ne wasaare leen xam-xam ndax xam-xam du naax saay du ne nes ne menteñ lu dul mu nekk mbóot nekk secret kon nag lii mooy parce que jamono jooju saxaaba yi dañu bari woon waaw te pourtant jamono yooyu yow Umar ibn Abdul Aziz jamono yooyu la Seydina Al-Hasan Yasaar doon dund voilà kon mooy loolu ki muy waxal mooy da gis koo xam ne parce que ñi doon jàngale bari na xam-xam baa ngi tasaaru bari nañu ko doon def kenn di mën na am xam-xam bu yaatu gis am ñu koy def fam nekk kenn du ko xam ndax lan digganteem ak boroomam ak li muy jaamoo yàlla waaye waxuñu ko bu gisee lu dul noonu wala lu mën a dimbalee ci xam-xam boobu mu toog naan noo damay tadarruan quoi déedéet waaw mu ne wa in kaana ar-rajulu la yusalli salata tawila fi baytihi wa indahu zuur wa ma yash'uruna bihi waaw mu ne te di nga gis nit ki doom nga gis nit muy julli julli yu gudd ci këram te am na ñoo xamante ne ay invité yu fi nekk ah. am na ay invité yoo xam ne ñu ngi fi waaw te kenn du ko dégg ci ñoom kenn du yëg ni waajee ngi julli te mu ngi ci biir kër gi ñoom ñu ngi ci kër gi allahu akbar mu ne walaqad adrakna aqwaman ma kaana ala al ard min amalin yaqdiruna an ya'maluhu fi sirr fa yakunu alaniya abada waaw mu ne dajboon nañ ay nit ay nit ñu sell ñoo xam ne ñu naan Hasan ibn Yasar radiyallahu anil jami' al-Basri ay nit ñoo xamante ne nekku woon ci kaw suuf benn jëf bu ñuy defal yàlla boo xam ne mën nañ koo def mu nekk loo xam ne nit mu nekk secret te moo gën muy muy feeñ mukk jamais waaw mu ne wa laqad kaana almuslimuuna yajtahiduuna fi ad-du'aa wa maa yasma'u lahum sawt in kaana illaa hamsan baynahum wa bayna rabbihim wa bayna rabbihim wa dhalika anna allaha ta'ala yaqul ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin mu ne te doon nga gis way gëm yàlla yi way wommatul yàlla yi doon nañ góor góorlu ci ñaan te kenn du dégg seen kàddu doo leen déggal benn kàddu ay munum munumi rek la doon doon diggante ñoom ak seen boroom ndax lu tax ndax aaya bii boroom bi tabaaraka wa ne ñaan leen ma ñaan leen seen boroom tadarruan ngeen toroxlu wa xuufiya def ko tamit ci secret innahu moom laa yuhibbul mu'tadin bokkul nii ëppal ci ñaan ëppal ci ñaan nag ay wàll la sànq wax nañ la am na boroom xam-xam yi comme ñoom imaam ibn Jurayj rahimahullah Euh, Abdul Aziz ibn Abdul Malik ibn Abdul Abdul euh, Abdul Malik ibn Jurayj doon na wax ne mooy dañuy sit di tere yëkkati kàddu ca kaw ci ñaan ak li nga xamante ne mooy booy woo borom bi ak di yuuxu ci ñaan li ñu la dëggal te moom la la aay bi wax mooy nga daal di torox waaw taxit ñaan ay neexal yu bari amu ci njariñ <laughs> waaw di neexal taraawiix yi di neexal ñaan yi di neexal ñaan yi ba gaa yi sax daanaka yëgatuñ ne ñaan la loolu teewlu day xaw a sori <laughs> waaw eh, dégg naa ko kañ ah taraawiix yi eh, année bee weesu pas mille quatre cent quarante six mille quatre cent quarante cinq fële ca madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam dix jours yu mujj yi ci koor gi bi nga xam ne ci la euh, dugg imaam yi dañu def benn rappel laata ñuy commencer taraawix yi bokk na ca lañ doon rappeler mooy loolu waaw que yooyu yëpp jaru ko quoi <laughs> waaw façon ñaan <laughs> waaw ñaan la rek ñaan ñaan moom jarul yenn yi loo gën a toroxloo noonu la gëne quoi waaw <laughs> rahimahumullah wa ayyadahum wa hafizahum mooy loolu la quoi borom bi nag bëggul al-mu'tadin mooy ci ñaar ak ci leneen fépp ah foo xam ne nit ki day jalgati les li euh, dépasser les bornes bi bëggu ko waaw bu bëggul loolu la yuhibbul mu'tadin hatta li dagan sax yow li dagan boo koy boo ciy jëfandikoo bul ëppal booy lekk bëgg dëkke noonu non tout le temps nga dépassé frontière u lekk ak naan fi sa biir bi mën a yem li yonent balay saar saam noxoon na bi xaslin adam ukulaatin yuqim na sulba <laughs> doomu aadama bi doy na ko rek ay quelque dank rek yoo xam ne ci day euh, dëgërale ndiggam yow nga dépassé yooyu yëpp quoi waaw bu manul na def xaaj biir bi ñett sulusun li akli wa sulusun li sharabi wa sulusun li nafasi waaw un tiers pour lekkam un tiers pour naanam beneen bi ngir munu mën a noyee bopp yow nga ñëw dóor yëpp yaa fay wal iyaadu billah loolu borom bi bëggul yooyu de <laughs> ba pare dëkk ci waaw loolu dellul xadis boobu problème yi nga xam ne moom la lu doon indil sa digganteeg sa borom tayyeel ci jaamu yàlla dalay lay seytaane yi am bunt bu rëy ci sa biir Abdullah ba pare non seulement sa mbiru bopp kese dañ ciy tàyyel waaw dëkk nelaw waaw gaz yi di génn ci yow fu ne waaw ba pare nga tàyyel loolu lépp lu la ko teg ashara mooy foqale ak bënnale li di wax d'une façon triviale lenn li moom du bëgg lekk bënnale la wal iyaadu wal iyaadu billah ci lépp nag ëppal ci lépp borom bi la koy tere waaye rawatina fii ci aay bi ci ñaan moo na al imaamu ahmad ibnu muhammad rahimahullah day solo ci sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu nga xam ni dafa dégg benn doomam di ñaan naan allahumma naan inni as'aluka aljannata wa na'imaha wa istabraqaha wa nahwa min hada di continuer rek wa a'udhu bika minan nar wa salasilaha wa aghlaalaha di continuer di dem eh, mu ne ko laqad sa'alta allaha khayran kathira wa ta'awwadhta billahi min sharrin kathir wa inni sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul innahu sayakunu qawmun ya'taduuna fi du'aa wa qara'a haadihi al-aaya ud'uu rabbakum tadarru'an wa xufyatan innahu laa yuhibbul mu'tadiin wa inna bihasbika an taqula allahumma inni as'aluka al-jannata wa maa qarraba ilayhaa min qawlin wa 'amal aw wama qarraba ilayha min qawlin aw amal wa a'uudu bika mina nnaari wama qarraba ilayha min qawlin aw amal. Sayyidunaa Sa'd ibn Abi Waqqaas xaalu rasuulillah alayhi afdalu salaatu wa salaam wa radiyallahu anhu nekkoon nijaay Yonent saa salaam mu ne doom ji. nit bu doom ji naan borom bi maa ngi lay ñaan àjjana ak xéewalu àjjana. yére yu suwaayu ajjana ya di lim rek di dugg ci détail <laughs> yi ya nekk ajjana maa ngi lay muslu ci sawara seen yaag ya ñu jéng ci loxo yaag ca baat yaag jëmale ca suufa jëpp continue mu ne ko sama doom yow de ñaan nga yàlla ñaan yiw yu bari muslu nga ci moom muslu yu bari mu ne ko man nag dégg naa ndawal yàlla li saa salaam mu naan dina xew ci sama xeet moo xam ne amagul waaye dinañ ñëw dinañu am ay nit ñoo xam ne dañuy jéggi daay bu ñuy ñaan waaw non dañuy jéggi les bornes quoi dañuy jéggi dëxal yi bu ñuy ñaan gaa jàng aaya bii ne ud'u rabbakum borom bi da ne ñaan leen dagaan leen woo leen ñaan leen seen borom tadarru'an ànd ak toroxlu waxu fi ak ndànk innahu moom la yuhibbul mu'talin bëggul ñi dayoo ci waaye fii ci ñanta lu na ko doy na la rek nga ne allahumma insa eh, borom inni as'aluka aljanna man nii de maa ngi lay ñaan ajjana wa ma qarraba ilayya ak lépp loo jege ajjana min qawlin ci wax aw amal wala jëf wa ma qarraba ilayya lu luy jege ñee jaam bi ajjana voilà min qawlin ci jëf ci wax aw amal wala jëf bépp wax boo xam ne damay jegeñal ajjana bépp jëf boo xam damay jegeñal ajjana maa ngi la koy ñaan wa a'udhu ñaan yonent saa sallam nañ ko gis ci biir tamit maa ngi lay ñëw di musul damay mus ngir nga musal ma minan naa ci sawara wa maa qarraba ilayha ak xamante ne day jegañ sawara maa ngi ñaan nga musal ma ci min qawlin jox aw amal wala jëf mu ne ko waxal aw lii nag ñaan dinañ ko gis hadith sayyidatu Aisha deuxième hadith bi fii yeneen saa sam daa bëggoon al jawaami' mooy ñaan yoo xam ne day dajale quoi bañ a nekk di dugg ci ay yenn yoo xamante ni yow boo nee yàlla yàlla na ma dugal àjjana waaw léegi ndox yaag maa ngi lay ñaan ndox yu àjjana ya mais àjjana kay boo fa duggee sawaay ndox ya niñ ci naan siñ bi <laughs> wala déet <laughs> te Abdallah ibn Mughaffal na ko noon al imaamu Ahmad radiyallahu anhu an an Abdillah ibn Mughaffal di saxaaba yonent bi saa saa moom itam dafa déggoon benn doomam di wax yu mel noonu naan allahumma inni as'aluka al-qasra al-abyada an yamini al-jannati idha daxalta <laughs> mu ne ko yaa mu ne sallallahu alayhi wa sallam waxoon bihi min an-naar fa inni sami'tu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul yakunu qawmun ya'taduuna fi ad-du'aa wat-tahuur Allah la <laughs> Seydina Abdallah ibn Mughaffal dëkkoon Basra foofu la ne woon tamit radiyallahu anhu mu ne dafa dégg benn doomam comme Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu moom itam muy ñaan naan allahumma inni man mi as'aluka maa ngi lay ñaan al qasra njénni ba pale ba al abyad bu weex bi an yaminil janna ci ndejooru ajjana sa sa pale pale ba nekk ca ndejooru ajjana isa daxaltuwaa bu mu duggee <laughs> bàyyi gisee ko ne ko mais sama doom mais ajjana te nga musulu safara ndax dégg naa yeneen saa salaam mu naan am na ay nit ñoo xam ne dinañ xew ci kanam ñoo xam ne dañuy jéggilee bor nañuy dépasser les bornes ci ñaan ak tamit ci njàpp waaw waaw ay dépasser les bornes ci njàpp <laughs> waaw loolu dëgëral masala <laughs> <laughs> eh, eh, eh, italatul ghurra ña nga xam ne ci jumhur ulama yi nga xam ne ñoo naan bon surtout Hanafi Maliki loolu dara lañ ko yoonalul waaw mooy di jàpp ba dépassé fii nga xam ne moom la suñu boroom wax ñu koy de raxas moom loolu bokkul ci li nga xamante ne moom la ñu war def <laughs> waaw